ngir rek ñu annoncé ko ci micro yi wala mu nekk koo xamante ne yi moo ko tey au mu ñëw ko mën na ñëw ko heure bi ñëpp yi ñëw fàndaru ci ci ci maas bi mais non day bàyyi ba ñëpp kii mu def mu def benn benn sortie benn entrée entrée bi ñëpp rek teg ba mbir yi commencé rek mu agsi bu ko defee comme que ñëpp dañoo toog moom mu génn ñu mun duggee ñëpp ñu ko xool looloo ko neex walla iyaazu billah pour lan faire braquer les projecteurs sur lui quoi waaw kooku kooku gis na loolu bëggam googu muy chercher lool te képp ku ko ku mu jàpp ne da nga koo xañ te sax xañoo ko yow da kii rek mu jàpp ne woyow waaw xam nga ne ku mel noonu xam nga ku mel noonu imaginez yonent bi alayhi salaam mi sangu ñëpp yow laa ko ni nga dañ koy bind fii yonent bi alayhi salaam mi sangu gisoon nañ ci hadis bi nga xam ne Seydina Anas da ne daa romb wala Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma dafa romb Anas ibn Malik radiyallahu anhu benn femme buy jooy ci xabru benn xabru ndax doomam la doomam bu faatu woon yonent bi saa saa ànd ak lenn saxaaba yi ne ko yaa amatallah isbiri ne ko yow jaamu yàlla bu jigéen bi muñal ci li la dal ndaw su xool na ko ila yaa nii wayu fa inna ko lam tusib lam tusab bi musibati femme bi na ko way toppal na li li ma dal dalaa dalul rek mana looy muñal c'est trop facile yeneen taay salam dem néewul i eh! eh foog ñoom naa pas les sahaba ay woon dumaan leen bok léedét dafa dem yoonam bi mu deni eh, am bi yow xam nga ki nga doon waxaleew femme bi noo xaw ma ko mu na ko muy yonente ma la ngay salam ngay jàmmi noonu mu ni man dama xam am nañu ne al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu moo ko wax est ce gis nga ne tamit sax saa mi wu simple woon nekkul naan ii yow man ngay jànni am na ñoo xam ne rien que waxuma dara jànni sax ngay dox nii ñu solub daamine yére buñ daamine di dox yow nga jógee ne xaw ma loo doon xool rek doon kii di ree rek tourner rek dal ci daamine bi gis nga dalay kucceel da ngaa dox xoolal li nga yàq sama passé. mu ne li ba nga faa dem ah yéen nit kër kër gi nii mel ni ay buy <laughs> fu lu <laughs> mu ngi xas waa ji waaye nga bayu ko ngax lan son honneur non waaye lim naroon rek yàq la lépp waaw <laughs> gis nga ci diineem gis nga li ci diineem wal iyaazu billah waaye beneen bi te moo gën a garaaw muy nag soppu alal waaw al xirsu xirsul mar'i xam nga gisoon nañ ko ci jotaay bii bi ko teg woon bi ko jiitu woon bi naan nit ki al shaykhu nit ki day màgget waaye am na ñaari mbir yoo xam ne du màgget ci moom xër gi muy xër ak bëgg gi muy bëgg gën a gudd tuulul amal ak tuulul eh, yobb ci àddina bi waaye wa hubbul maal ak hirsuhu ala al maal ak kemmem gi muy kemmem alal yooyu moom looy lu muy gën a màgget yooyu di nekk di gën a nekk jeune ci moom waaw muy rasul maal te borom bi waxoon nañu al maal wal banuun ziinatul hayaatid dunya wal baaqiyaatu saalihaat xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amalan waaw. këne almaalu wal banuun gis nga alal gis nga aay yooyu dañuy ñëw ki ñëwaat gis nga alal wal banuun ak doom yi ziinatul xayaati dunya taar taaru àddina gu jege gi te doye di te gaaw a jeex la ay tóor tóoram kese la. waaw ak doom yi waaye wal baaqiyaatu saalihaat lay des la ngay jëf muy des loolu fàtte ne la yonent bi saa saa ne woon nit ki moom de toute façon yaqulu ibnu aadama maali maali maali maali <laughs> mu ne doomu aadama bi fi lay nekk naan sama alal sama alal sama alal moo alal <laughs> yonent bi saa saa ne ko way yow xanaa xamoo ne laka ya waham laka yabna aadama min maalika akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amdayta waaw li puukarewu alal yi sama nangam teew sa alal ji la nga ca lekk mu rees nga ci am la nga ci sol mu saalihaat jëf yu baax ya nga xam mu def fa boroom borom dencal la ko xayrun moo gën moo gën alal ji ngeen di rey seen bopp di ci naq jël seen bakkan lonk ci waaw lonk seen bakkan jox ko alal mu leen di conduire wal iyaadu billah waaw garaaw ci li nga xamante ne mooy diine nit ki waaw ñoo xër sa gloire waaw moo tax ku mel noonu bu demee ci xare kii xër ci wàllu gloire ak yooyu du xare ngir yàlla c'est pour montrer l'honneur de fa mu jóge moo daroon Quzman <laughs> waxoon nañ la ko daay Quzman ay trois ba deux ci ñi jàppoon drapeau Quraysh bi keroog Uhud moo leen ajjant rat na rey na ay huit personnes waaye keroog bi nga xamante ne nii ci la mbir yi metti ñu blessé ko ah saaba yi ñëw te moom yonent bay saadam daa yàggoon di wax dafa daam benn xadiis bu niroog moom bu Mawlaana Abu Hurayra doon wax ne Xaybar waaw mais Qusman daal ci gàttal bi mu blessé saaba yi ñëw naan ko hani an laka shahaada ah te dagal nañ la ay waay jë ay waay Qusman lii la dal bul sonn bul bul kii yow tay jàmbaar gi nga fi def waaw ba nit ñi naan maa abla ahadun al yawma misla ma abla <laughs> ma abla Quzman wala fulaan ca hadis ni na Abu Hurayra boo Xaybar la woon bii nag Uhud la woon ci li bu dee ne waxu <laughs> imaam al <laughs> al-Waaqidi Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi moo ko wax na même bu dee ne bon loolu defe naa dëgër waaye nañ wax lool rek ngir na stani suda waaw nit ñi naan maa am la yow maa amoon bés la maa am la fulaan tey xarit nii li fi def ko ñu ne Ousmane yow sa feebar bi saxaaba yi naan ko bul tiit yow kay martyr la yow yow li nga def fii tey mu ne man waay martyr la martyr la man xeexuma ngi rey martyr ak yooya man innama qataltu li hasabi xaw ma fi ma jóge <laughs> man c'est pour wan leen ala hasabi qawmi pour ngeen xam man Kusman fa ma jógee ay kër yéen a looloo ma doon xeex loo. te yeneen tooy saa saa doon wax tout le temps ne waa ji ci waa ci waa safara la bokk waaw te hadith Mawlana Abu Hurayra ba loolu mooy lan lu tax parce que kooku saraf lay xeex moo tax yeneen tooy saa saa hadith say nam no Abdallah ibn Qays al-Ash'ari di Abu Musa biñ ko laajee radiyallahu anhu al ar-rajulu yuqaatilu hadiya war-rajulu yuqaatilu shujaa'a war-rajulu yuqaatilu liyuraa makaanahu fa ayyuhum fii kit fa ayyuhum fii sabiilillah yeneen way saa saa ñu ne ko benn waaye ji day xare parce que waa ji shujaa quoi pour moom c'est un zoro ku mën a xeex la c'est un guerrier ngir wane fa ak njàmbaar nag yu qaatilu ñun nag xam ne loolu mooy loolu mooy saraf bi hamiya hamiyatul jaahiliya lu tax ñuy laal yow xooloo est affaire bi li tax waa ji laal yaa ko tooñ wala déet wala seen waa mbokk seen waa tribu wala seen waa nation ñoo tooñ wala déet seenum wàllum réew doo xool loolu ñu tooña ñu tooñ non le fait ñooy ñun kenn waru dul baaraam waaw loolu mooy gis nga ñaari saraf googu loolu mooy yées waaw nga xam ne yow même boo newul ñu dëgg dañ koy yëgati ne sama yoona ci nawul ñun kenn duñu laale loolu waaw kee nag moom yuqaatilu yura makaane moom loolu lépp day dugg ci saraf ngir ñu gis ah dëgg sa waay waaw sa waay c'est un cri oh non il est t'as pas vu les galons il a été décoré par le général de Gaulle waaw saa yi jël yëf yi galons yi ñu ko takkal teg ko ci salon bi loolu presque ko neex ngir wan ah man je suis un un un première guerre mondiale ah première la man may yi wayo man ma xare nga lan lan nazi yi xam nañu ma ma ne l'empire autrichien autre gana nag way gaa yi ñoom Bismarck seen ña leen doon xam nañu wa première guerre mondiale nazi yi deuxième yi nazi nazi yi Hitler yi ñëfante na ak ñoom xanaa gisoo lii la gisoo galoo yi Kofi Annan de Nations bi ko jiite woon ak Ban Ki-moon ñoonu nga jakkal ak Guterres ku nekk ci ñoom dakkal nga ma <laughs> waaw bi wii wii ci loolu ngir wat gaay du seen morom yooyu <laughs> misaal la ku xare daal <laughs> li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa xare ngir kàddug yàlla laa ilaha illa allah féete kaw koo ko nekk ci yoon yàlla kon ñi ngi def ñii ñu wax yépp kenn ci nekkul ci yoonu yàlla waaw kon loolu garaaw la moo gën a garaaw ci diine nit ki màggal sa sharaf sa honneur sa gloire sa dayoo sa nangam bëgg rek yow tout le foo war a nekk dañ laa war a walla diw la diw la diw c'est lui walla nit ki waroo mel noonu waaw Allahu akbar hadis bi wa am solo al imam alhamdulillah al-Hafiz Rajab al-Hanbali ni ne ci benn astéri su ndaw di saraa hadis bii nii waaw Allahu akbar foofu mu ne xadiis bi non seulement waxuma la Kaab ibn Malik kese xam nga sànq imaamu Tirmidi rahimahullah nee la am na nag solo nañ xadiis bi ci buntu bi Ibnu Umar waaye sanadam wérul foofu al imaam al Haafiz ibn Rajab mu ne jëlee nañ ko ci yonent bi alayhi salaam xadiis bu mel nii jëlee ko ci xadiis Ibnu Umar wa Ibnu Abbaas wa Abii Hurayra wa Usaama ibn Zayd wa Jaabir wa Abii Sa'iid al-Xudri wa Aasim ibn Ali al-Ansaari radiyallahu anhum ajma'iin waaw. kon nag mu ngi noonu maa bi bani dariyaan loolu lu garaaw kon mooy diine nit ki boo bëggee mucc na nag yow na nga ci lii alal ak honneur honneur honneur may diw may diw loolu moo tax l'islam bi yar jaam bi day tëgg jaam ji da koy tëggat wàcce ko xam ne boo fi nekk di rëy waaw mu ngi fi nekk di rëy mais woyofal te yonent bay saa nee na man tawaada rafa'ahu aw kama qaal képp koo xamante ne nii dafa ah euh, wàcce boppam borom bi dina ko yëkkati kon nag nañu wàcce suñu bopp bu ñu bañee ñaari till yu yées yi xër ci alal wara gis nga xër ci alal ni mu ni mu indi ay dégâts wax nañ ci naa yee alal alal alal alal alal almaal almaal waaw inna darahima li abul ayna wax al abbaasi ci abul ayna jamono yi l'empire abbaasi la doon juddu mu ngi juddu ay cent quatre-vingt-dix-huit après gàddaay yonent bari sarsam ci salaf yi la bokk moo doon wax lool <laughs> baytu yooyu ñu gisoon <laughs> inna daraahima fil mawaatini kullihaa taksuru rijaala mahabbatan wa jalaala waaw waaw fa hiya lisaanu liman araada fasaahatan wa hiya silaahu liman araada qitaala ñooy solal góor ña la nga xamante ne mooy ak mahaba li tax gaa yi respectabilité ak dayo ga leen di gaajo ak di leen màggal ndax nit ñi alal la gis ku yor alal yow la ñuy màggal ku ko yorul faale wuñu la comme ni ñu ko waxe woon xër ci loolu nag li mu lay ci diini parce que koy topp yàlla digle sa utum dërëm tax nga bàyyi li yàlla digle parce que man damaa war am xaalis wala day bii saa yi na yàlla digle puus ba ma noppi lorsque j'aurai des dërëm après ma door a jublu ci jaamu yàlla gi te loolu nga foog ne Iblis ñàkk na noon fayda wa fa ma qata arabun illa ila arab benn projet bi jeex lu nga dem ci beneen xër ci alal mooy indi loolu borom bi digle nga nga nga bàyyi li borom bi digle parce alal yaa war a am alal ndax dafa lëkkaloo bakkat parce Abul Ayna rahimahullah wax noonu moo am boo ko amee àddina bi daanaka buntu yëpp day ubbeeku ci yow en tout cas mbiri àddina yëpp waaw xanaa mbir yi du alal kese koy laaj lépp alal di laaj boo dóoree gars yi rien bu ñu xamee ne borom alal la yenn pays yi dañ lay yombalal am visa ngir mën a investir seen réew ak yu mel noonu yow ne gars yi di sonn ak yow yow bokkoo ci boo bëggee sax boo surtout yenn boo amee kii jet privé ngay am yow aéroport yi gars yi wàcc doo fa wàcc ay di ñëw li yow di wàcc seen textile bu ko aéroport d'affaires bu Bron bii ngay wàcc yàq sa avion su ndaw kenn du la sonal amul paas paas paas police aux frontières xam ni paas <laughs> waaw parce que yow boroomi dërësi nga boroomi euro yàq dañoo soxla sa alal nga investir ko ci faransa ci al ifraj borom bi di digal ngay ngay bañ waaye soo dugg dërëm moom xër ci alal tax la borom bi ne he am na façon uti alal yoo xam ne dafa xaraam de yeneen tubaab yi saa saa bu Seydina Jaabir wax keroog Makka ba muy xutba wokk na ci xutba ba inna allah harrama bay'al eh, eh, eh, al xam harrama al xamra bay'al xam wal xinziir ah wal asnaam ak kalb yonent bi alayhi salaatu nee na borom bi xaraamal na ñuy jaay ki sàngara nga ne waay man maa war am non ça marche nga investir ci sàngara parce nee nañ la ça marche hein t'as pas entendu le prophète sallallahu alayhi wasallam jox seen jox bi di jox non saa fii c'est que addina bi booy seet lu dagan doo dund quoi mooy loolu kër ci alal la koy yóbbe doo doo am frontière lu dul frontière seen pays laïc yi lañ ñen ne ah lii rek ku ko def wala boo defee yenn fruit sàngam bi nga xam moom loolu kese la mais kanta ay jaay sàngare jaay baam jaay nangam yi lislaam yoonam new ci ndax lan dafa xër ci alal boo xëree ci alal moo la yóbbu lépp lu yàllay tere nga ñeme koo def ngir am alal bu dee ne te mooy kan koy mooy dina la may alal wal iyaazu billah gis nga kon bu boobaa ana sa diine mooy rey nga sa diine kon loolu moo gën a bon ci sa diine te till lu bi nga xam ne affamé bi xam ne moom lañu boyal lancé ko ci benn troupeau ngir mu faagaagal leen da ngay pare waa ji daraay diine dootu ko dese waaw nu mu amee alal baax na amiwin bi yoonam new al bul xalaal boo koy wax il va te casser toppal fee da ngeen a jaloux ngeen dara amu ngeen jom nit ñi am jom di liggéey ngeen leen naan ay xaram na xaraamul attention topp leen fa ndax lan kooku yarati na diine koo xam ne bu ñu koy tuddal lu yonent bay saa saa wax li yàlla wax mu mer lu tax parce que daa xër ci alal gis nga xër ci alal kon moo gën a garaaw moom ak xër sama honneur maay diw diw diw moo gën a garaaw ci sa diine toor yim lay indil yu yées yim lay indil ci sa diine moo gën a garaaw tëll gu ñu boyal ñaari till yu xiif yoo xam ne dañ leen a sànni ci ay troupeau yu xam ne dañoo xam nga troupeau yi attention xam nga troupeau yi mën nañu rëcc till yi mën nañoo comme bu dee dañoo bari xar yu bari lañ ay bëy yu bari till yu xiif ak si yenn yi dañuy daw jéem a rëcc mais moo tax lu ñu fa mën a yàq-yàq léeg-léeg dina am ñu rëcc mais yow sa diine bu xër ci àddina te almaalu wal banu moo taxoon yonent way saa saam ne woon dafa neex fàttali nañ ko fan yee xadira daal di nëtëx waaw waaw nëtëx na woon alal aka neex na dox na de wallahi moom alal aka ndëq xulwatun xadira dafa neex lool loolu moo tax parce que nga xam ne da cee xër day mujj nekk jaamam moo taxoon yonent bay saa saa waxoon lu'ina abdu dinar wa lu'ina abdu dirham rëbbës nañu ki nga xam ne jaamu ah, pièces door yeeg pièces d'argent yi waaw jaamu euro rëbb nañ la jaamu dollar rëbb nañ la jaamu CFA rëbb nañ la daaru jaamu janiha rëbb nañ la lu tax loolu day mujj nekk jaamam waaw te boobaa waa ji dootul xam ne ci lu dagan ak lu daganul loo amatul amatul ça n'existe plus entre la fron la frontière entre le daxal et le naq doxal ça n'existe plus amatul amatul moo tax yonent bay saar saam ne woon comme que waaye nangu koo jël ci àqam wa rubba mutaxawwisin fi ma sha'at bihi nafsa min malillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu yawma alqiyamati illa an-nar allah wal hadith rawahu at-tirmidhi te gisoon nañu hadith boobu bul fàtte bul fàtte romboon na fi voilà Allahu akbar mu ne bariwaana kuy xuus mutaxawwidun wa rubba mutaxawwidun kuy xuus fii ma sha'at bihi nafsa li neex ba kanam kese moom lay doxale ci alal joo xam ne min maalillaahi wa rasuuli bés boo ko joxee benn ci liggéey bi monsieur le maire la monsieur le ministre la waaye euh, benn poste lañ ko jox ci loo xamante ne intérêt général la mooy maalullahi wa rasulihi bur di way gëm yàlla yi waaw mu ciy xuus di ci yàq di ci def lu ko neex waaw di ci soppandeku ci loo xamante ne gërëm loowul yàlla gërëm loowul yonent bi alay saar saar yonent bi alay saar gis nga waajooju laysa lahu lu am yawmal qiyaamati bés taxawaay ba illa naarun safara waaw kon gis nga loo xam ne yow dalay yóbbu safara mooy xubbu alxirsu ala almaal wal xirsu ala alsharaf loolu kay moo gën a garaaw till bi nga xam ne ñaari till yi nga xam ne buñ leen sànnee ci jur ji jur ji mën naa am sax yu ci rëcc bii nag doo rëcc lu dul borom bi repêché la kon nag nañu ko kon ah benn ci jam-jamu àddina muy almaal waaw benn la ci tóor tóoru àddina yi nga xam ne ci lay naxe ñu bari ci lay mbaale ñu bari kon ñu yonent bay saab saab nag bi ñu dëdduloo fii loolu di ñu wan ah am leen ci loo xamante ne moom ngeen mën a jaamoo seen borom ak lu ngeen mënee dimbalee jaam yi waaye bu mu dugg seen xol fan fëpp day dëkkaat yadal qalbi bi zuhdin fiha waaw fëggal faxasal sa loxoy xol ci dëdd ko moom bu mu dugg sa xol na nekk ca loxo ya